al baabul awwal fil xalq fii tatimma alors <laughs> bala ñu commencer voilà am na xadis moo doon wax fan yii ne imaamu muslim soloo na ko imaamu ahmad après man imaamul buxaari soloo na ko boobu imaamul buxaari soloo ko voilà mooy xadis bi naan inna allaha tayyibun laa yaqbalu illaa tayyiba dañuy wax ci waa ji ci wàllu li tax borom bi nu nangu ajam voilà loolu rectificatif la imaamul buxaari soloo ko imaamu muslim moo ko solo ak sëriñam di al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullahi alayhima kon nag ñu continuer fi ñu yemoon kon ba léegi sëriñ bi di wax ci tatimma mu ne fa akluhu alxalaala kaana aslama lahu min altimaasi madhin qad sama mu ne waaja bul fàtte kim ñu doon wax ne moom moom moom moom moom moom li ko war mooy waa ji nga xamante ne nii daa tere boppam yu dagan yi ngir dégg nit ñi ngir bëgg nit ñi di ko di ko di naan waa ji e, mooy al awra'u quoi waaw ne daa dëddu àddina daa téye boppam daa sàmm di xupp nit ñi bu dara xewee waaw bàyyi lekk lu dagan loo xam ne borom bee ko daganal ngir nit ñi naan sawaay moo gën moo gën sàmm mu ne te miskin ba le pauvre xamul ne la tax muy wax loolu daa fekk benn virus bu sew bu nekk ci xol bi moo fa dëju toog fa di ko yàqal bu placé ci xolam muy arriyaa u bëgg gis leen ma dégg tël léegi nag foofu la ñemoon mu ne xamul ne waa ji fa ak luhul xalaala waay waay ak lekkam lu dagan yii yàlla daganal de kaana aslama lool de moo gënoon a mucc ci moom de lëxu ñeel ko moo gënoon a mucc ci moom gënoon mucc ci lan mu ne minil timaasi madaxin xad sama moo gën a mucc ci moom ci muy làmbatoo ko useet di ut madaxin ak tagg goo xam ne xad sama kawe na waaw bëgg rek gaa yi teg ko ca kaw xam nga al awra'u lool af'alu tafdil la mooy kii moo fi gën a sàmm moo gën a yaarame ci ko ci maasam xale yépp moo leen gën a yaru loolu lépp da koy def rek ngir ngir récolter tagg yoo yële mën a góob tagg yoo yële mu ne xamul ne bu lekkoon ci lu dagan añ biñ koy taajal te muy ñëw sax di lekk ak nit ñi luy ndawi muy toog fee mel ni mel ni ku ku gën gaa yi waaw loolu lépp ngir rek entretenir le mystère waaw waaw que muy lekk bu ko kenn gis en tout cas ci gaa yi nga xam ne ñoo war a dagg ci moom ndax bu ñoom jàpp nañ ne gis la nga toog di lekk en tant que kilifa di lekk nit ñi lool ak wàññeeku la waaw alors que yonent bi alayhi salaatu wassalaam mi suñu boroom daal di ñuy wax ñu roy ko da doon sukk ci ndab ak nit ñi kenn doonu ko woon beral nangu ko woon jamais waaw de gis nga xadiis Seydina Omar ibn Abi Salama boo bëri radiyallahu anhu nekk sax yi mu ne dama toog ak yonent bi alayhi salaam ñuy lekk yonent bi salaam dafa toog ak ñun ci cukk ñuy lekk ma jël sama loxo xale la woon fu nekk ma dugal fa sama loxo waaw mu ne ma yaa gulaam ee eh yow xale bi sàmmillah booy lekk tuddal sa boroom bala ngay tàmbali waa wa kul bi yaminik te booy lekk del lekk li nga xamante ne nii mooy sa ndejoor bul lekk càmmoñ amul naan fourchette yi nii lañ ko tege ma ne bu ñu ko tegee noonu nag nga dindi ko damaa ñëw ci resto bi wala bi ñuy joxe kii dañoo teg fourchette yi fee ci càmmoñ bi teg paaka yi fee ma ne loolu baal sa wax yu waxi caaxaan yooyu bu ñu ko defee yow waaw mais yow booy lekk nooy def en tant que jullit nan ngay def da def lekk sa sa ndejoor wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik waaw ta lekke hein mu daal ta nga lekke ci li nga xam ne moo nekk sa kanam bul ñëw di tibb feneen fu nekk nga daal di foo gis foo bëgg rek nga daal di fay yor sa loxo mu ne déedéet bul def lool kooku nga xam ne da lekk ak nit ñi keroog gis nga aj gi bi muy aji moom alayhi salaatu wassalaam ajam gi mu def xajjatal islaami taxtanim waaw léegi dafa ñëw euh, bi euh, Zamzam fekk waa kër Seydina al Abbaas wala Abbaas ibn Abdil Muttalib ma'ahum mu ngi ànd ak doom yi ak jabootam yi ñoom ndax ñoom ñoo doon nàndal ujaaj yi di leen nàndal di leen jox ñu naan yonent bi aleyhi salaatu salaam ci aj gi mu ñëw ba agsi foofu nit ñi ngi fees tel Seydina al Abbaas radiyallahu anhu ne yaa fadlu mooy doomam ju mag ji waaw <laughs> ne ko al yow moom lañ koy dekkantele naan abul fadli boroom baayu al fadl muy al fadl ibn abbas radiyallahu anhuma ne ko demal ca kër ga nga utal yonent bi aleyhi salaam ndox mu baax mu mu gën a se boo xam ne mooy kopp bu baax boo xamante ne nii ak ndox mu baax boo xam ne ci zam-zam defalal nañ ko fa foofu ngir mu naane ci te mu bañ a naane lii nga xam ne baag yi ak yi nga xam ne pot yi nga xam ne moom la ñuy jox ñépp di naan moom bu ko defee moom mu bañ moom ñu uddal ko bu mu naaneel boppam yonent bi alayhi salaam ne moo bañ ne al abbas mu ko ngay def lool jox ma ci li ñépp naan lay naan baag yi yi ñépp doon teg seen gémmiñ di naan loolu nga may jox man moom laay naan te mooy rasulullah wallahi xayru xalqillah mooy wax loolu non mais c'est extraordinaire c'est extraordinaire waaw ay beral koo kii fii yooyu yonent bi alayhi salaam yooyu la doon bañ à bas les privilèges waaw parce que nit ñi il faut nga wàcc bañ gis xam ni nga xam ne noonu teggin yi bu bu doon day tëju kese nan la ñuy xamee lan mooy tegginu lekk lan mooy tegginu naan ak tamit wàcc sa bopp waaw moom boroomam daf koo tàndaloo ndax mu nekk buur nekk yonent nekk buur Seydina Jibril def ko signe te bu ko deful woon it loolu la doon tànn ngir mu nekk jaam nekk yonent alayhi salaatu wasalaam képp nag ku ko roy noonu nga war a mel ak képp koo xam ne lu ñu wax mu naan yonent bi alayhi di ko wax ci làmmiñam te ay jëfam sori naa ki jëfam waaw ay di seexloo non fii nga xam ne ñépp ci naan kaw kaw yi jóge fii lii yëg bon ku nekk yi baagu zam-zam yii nga xam ne ñii di ci naan wow seex luul yoon biñ nee nañ ko wutal dane maa bañ jox leen ma ci li ñépp naan ci lañ ko tànqale jox ko wallahi alayhi salaatu wasalaam loolu la naan keroog waaw non ñun ñun vraiment vraiment on est loin de son jàngale quoi ñun barki yàlla laa wax te wax nga jàpp ne kii moo ko gën a roy te dara discours kese la mooy li sëriñ bi doon wax rek bii passé di dugg nit ñi Euh, di di di di di xupp nit ñi te tus taxul lu dul rek ñu ne diw mooy sàngam alors que bu jëfee bu waxee nga ne ëskay bu jëfee nga ne càmbay cim waajoo jële waaw tabban lahu voilà léegi nag bi na radiyallahu anhu waa sawaay moom fa akluhul xalaala lekkoon ci lu dagan li de kaana aslama lahu min altimaasi madhin qad sama lekkoon ci lu dagan li nit ñi lekk te bokk kook ñoom nit nag lenn am na bu dee ay yoo xam ne dañ koy lekk ashtatan mooy li alquran wax terewuñ nit ñeen lekk ensemble mooy mbooloo wala ñeen lekk kenn par kenn loolu comme ay palaat yoo xam ne ay laax la wala yu mel noonu sax lu mën di doon mais foofu ñu def ay assiette lool kenn terewu ko waaye li ñuy bañ mooy nit ki bëgg ñu koy beral tout le temps ngir ne moom daa xeeb nit ñi wala jomb na di lekk nit ñi loolu moo garaaw voilà léegi nag mu ne waa ji boo xamul ne waay waay waay bu lekkoon ci lu dagan li de looloo gënoon a mucc minil ti maasin ci làmb gi muy laaj ba ak ut gi muy ut ak ak tagg goo xam ne xat sama kawe na mu ne sëriñ bi ne man de damay laaj fama yufiiduhum tidaaxul xalqi wa huwa fil ghadabi inda al haqq yi mu ne famaa yufiidu man Bamba de damay laaj radiyallahu anhu waaw famaa yufiiduhu mais waa ji mel nii ana lan la koy jariñ imtidaaxul xalqi taggug mu mbindeef yi wa huwa moom fil xadab mu nga ca tar mer inda al xaqi fa borom bi nga xam ne mooy dëgg moom sànjum yàlla lay jënde moom la jaay jënd ko lan taggug mbindeef yi koo xam ne day gis te loolu la def képp kuy dégg te loolu la def mooy merum yàlla la sàkku weccee ko ak lan moom na na mbindee fi kontaan ci man yàlla nag bu meree affaire am la voilà na mer mais man il faut ma il faut gaa yi tàgg ma walla iyaadu billaah mu ne lan la koy jariñ xanaa tus kay la ko dul jariñ mu ne wa maa yadurruhu malaamu naasi wa huwa inda allahi fi la kiyaasi mu ne wa maa yadurruhu mais ana la koy lor naka la koy lor nan la koy lor malaamu naasi bu dee nit ñi dañ koy ŋàññ wa huwa fekk moom bañ nit ko nit ñi di ko ŋàññ inda allahi fa yàlla fi la kiyaasi bokk na ci ñu ñaw ñi nga xam ne ñoom la yàlla yëkkati waaw kon nag bu la yàlla yëkkatee nit ñi di la mere loolu la la lay wàññi tus dara